A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah. Nabiyyinaa Muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaa. Ammaa ba'du fa yaquulu Allaahu tabaaraka wa ta'aalaa fi suurati Nuur. ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim wa yaquuluuna aamannaa billahi wa birrasuuli wa ata'naa thumma yatawallaa fariiqun minhum min ba'di dhaalika wa maa ulaa'ika bilmu'miniin suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci ñeent fukkeelu laaya bi juróom ñaar mu ne léegi nag mu ñëw ne wa yaquuluuna kanta naafiq yi ñoom ñu ngi wax naan aman na ñun de gëm nañu billaahi ci borom bi nga xamante ne nii moom rek lañ war a jaamu wa bir rasuuli de gëm nañ li nga xam ne mooy ndawam bi alayhi salaatu wassalaam indi gëm nañu ko de wa ataana te topp nañu nag summa suñu borom ne loolu lañu wax ci seen làmmiñ yi summa ginnaaw gi yata wallaa mu daldi dumbooyu fariqun minhum mbooloo mu mag ci ñoom daldi dumbooyu li nga xamante ne nii mooy attey boroom bi tabaaraka wa taala ak attey ndawam bi alayhi salaatu wassalaam min ba'di daalika ginnaaw ba ñu waxee seen wax yoo yële ndax naafiq moom day dem ba jeex ñenn ñi mooy ne ñu bari ci ñoom moom seen yoon newu ci buy metti ñuy dëpp mais ñenn ñi jaral na leen a dem ci seen camouflage bi seen laqatu gi dem ba sax fa gën a metti yi ñu koy fekke ndekete yoo ay naafiq kibaar lañ moo tax mu ne summa tawallaa gi yatawallaa mu dummóoyu fariqun mbooloo mu rëy ci ñoom mooy min ba'di daalika waaye ñu gën a naafiq ci ñoom ak ñenn ñi nga xam ne ñoo daq camoufler ñoom moom ñoom dañuy des deslu suñu boroom nag ne gaa yooyu du mooyu ak te seen wax yi wuteeg seen jëf yi wama ulaayika wooj gaa yooyu yële seen seenu bon nekkuñu bil mu'miniina ñooñ di dumbooyu àttey yàlla ak ndawam alayhi salaatu wassalaam nekkuñu way ngëm yàlla de mu ne way daa doxu tabees leen woowee nag ilallahi ne leen ñëw leen ci borom bi tabaaraka wa taala sànce yàlla yi ñu ngi nii aywa ñëw leen ci waaye ñëw leen ci doxal li borom bi tabaaraka wa taala di xaar ci yéen naw leen ngeen dem ci jihaad yeeg yooyu wa rasuulihi ak ndawam bi alayhi salaatu wassalaam bu dee dañoo am li nga xamante ne wute seen biir ñu war a àtte seen diggante ne leen aywa ñëw leen ci àtteb bi yàlla bii ak ni fi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ni ko leeral li yahkuma baynahum ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam àtte seen diggante idaa fariqun nga gis mbooloo mu rëy minhum ci ñoom mu'riduna ñu daldi du mooyu am na ki mufassiruna rahmatullah alayhim ñuy wax nettali fi gisoon waaja gi doon jote woon ak yahud ba <clears throat> benn naafiq mu ne ko nañ dem ci seydinaa muhammad alayhi salaatu wasalaam loolu la ko yahud bi wax naafiq bi ko ah non non non non nañ dem ci Ka'b ibn ashraf waaye nañ dem fële waaye ci mooy ponk lu yahud bu bu yées boo bële loolu ñam ñu ne moom loolu looy wax nii wa in yakun mu ne lii lañuy wax ñu leen waree àtte ñu xam ne ñoom ñu dëgg dañuy bañ dem ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax xam nañ ne dëgg kese lay àtte te du leen arrangé waaye wa in yakumul lu yakun bu nekkee lahum ñeel leen ñoom naafiq yoo yële lahum ñeel leen alxaqu dëgg ñu xam ne tey ñoo am dëgg ki ñu joteel nag yatu ilayhi mud'inin ñu aqtaab gaaw nag mud'iniina mooy musri'iina gaaw nag ngir lan xam nag ne bu ñëwee yeneen ma lay saa saam nga nekk naafiq ak leneen a ci yem dëgg gi daal fi mu féete lool lay àtte comme ko xam nañ ne am nañ dëgg wóor na leen dañuy njëkkante naan waa ji ay wacci yonent bi alayhi salaatu wassalaam nañ fa dem afi quluubihim suñu waroom ne moo waa gaa yooyu moom ndax daa nekk ci seen xol yi maradun ak feebar mooy ne dëgg-dëgg feebar a ci ne waaye lii laaju tawbiix la ñuy cim waaye ñoom ni na feebar dëgg-dëgg moo ci ne muy feebaru nifaq amir taabu wala ñoo dañoo nekk ñoo xam ne dañuy sikki sàkk yii yëpp lañ am feebar yii yëpp am yaxaafuuna wala bokk li tax bëgguñoo ñëw nga àtte leen bu ñu jotee kenn lool bu fekkee ñoom ñoo am dëgg gu leer wala boog ñoom yaxaafuuna dañuy ragal an yaxiifa allahu borom bi daal di fell ak yonentam alayhim ci ñoom daal di le daal jël ci seen wàll daal mooy seen aq bañ leen ko matal jël li nga xam ne ñoom seenu dëgg la jox ko keneen loolu la ñuy ragal dañuy ragal borom bi wal iyaadu billah daal di leen daal di jël seen aq jox ko keneen wa rasuluhu ak ndawam bi alayhi salatu wassalaam bal li am ba des ulaayika gaa yoo yële humu zaalimuuna ñooy bokkaalekat yu mag yi ñooy tooñkatu seen bopp yi mu gis nga nag ñii ak a wuteeg bëgg a dëgg-dëgg kaana kon na ta du deñ di nekk lii mooy jullit bu nekk nii nga war a mel xawlal mu'minina waxi way ngëm yàlla yu góor yi at yu jigéen yépp ida du'u bees leen woowee ilallahi ne leen ah am na différent bu am man kat damaa am problème mu miraas nan laay def dama ko yóbbu tribunal boo ko defee mooy bokkoo ci ñi borom bi di wax de mooy ne ida du'u bañ leen woowee ilallahi ci borom bi mooy ay wax dangaa am lu la dox lu dox seen diggante wala lu ngeen war a atte moon ngeen di dem charia mooy téeréb yàlla bi wala bokk ci lay bàyyi kaar yi ngeen di dem bees leen woowee ilallaahi ci téeréb yàlla bi wa rasuulihi ak sunnaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne leen ñëw leen ci moom jamono jëmiy dund waaye bu dee comme nam ne woon madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam wala bi mu fàddoo rek mooy nga ñëw ci lim fi jàngale bàyyi ko fi li yahkuma baynahum ngir ñu atte leen baynahum seen diggante ay yaqulu way ngëm yàlla yi de lii la ñuy wax ñoom de li ñuy wax mooy sami'na dégg nañu wa ta'ana te topp bu dee ne xam nañ ne buñ ñëwee àtte bi du leen arrangé ñoo du seen problème loolu daal mooy ay jaam lañ dañoo war a wommatuñu wax sami'na topp nañu dégg nañ waa tanaar topp nañ ñu boroom ne wa ulaa'ika gaa yoo yële humul muflihuuna ñooy ñi texe de wa man yuti'illaha képp koo xamante ne nag topp nga boroom ni tabaaraka wa ta'aala alquraanam ji wa rasuulahu ak ndawam bi alayhi salaatu wassalaam wa yaxsha allaha tamu ragal boroom bi tabaaraka wa ta'aala wa yattaqi wa wa yattaqi faqhi waaye mu nekk koo xamante ne nii mooy day tiit di daal di nekk koo xam ne nag ci li nga xamante ne nii day ragal di ko moytu ci li nga xamante ne mooy yim jot a def ah te borom bi même bu dee ci lu baax la ne na xam ne ah borom bi moom nay koy moytu bu baax na xam ne moom a aji jëfaakoon la lu maa yurid lu ko soob dong mu ne gaa yoo yële fa ulaayika gaa yoo yële humul faizuna ñooy ñi nga xam ne ñooy ñi texe de ñooy ñi gañe wa aqsamu mu ne kantaa naafiq yi ñoom ñu ngay ci borom bi nag la ñuy waat waxoon nañ la ñoom fu ñu dem nañuy waate rek la ñuy waat comme que boobu moom billaahi la ñuy wax ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxoon na kuy waat na nga waat ci yàlla wala nga noppi mu ne waqsamu ñu ngay waat billaahi ci borom bi tabaaraka wa ta'aala aymaanihim seen yulli nag seen doyob li nga xam ne mooy seen ngiññelee la in amartahum këni yow yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñoom naafiq yii boo leen digala téere waaw dégg nañ la alquran waxoon waaye loolu rëcc rëcc la woon boo ñu digalee wat nañ ne la na ci beneen xare wala yu mel noonu dinañu dem wala lu metti metti suñu borom ne qul wax leen waaye yow yonente bi alayhi salaatu wassalaam way laa mu bu leen fi nekk waaye di waat yéen ñi taatun maaruufa li gën ci yéen mooy jëf leen jëf joo xam ne ju borom bi nangu rek la gu mu xam ne ñépp xam ne lu baax la te borom bi rek tax loolu moo gën seen waat yi ngeen di def bàyyi leen seen camouflage yi waaye inna allah dëgg-dëgg buur yàlla xabiirun mooy ki dénkum ba bima taamaluuna ci li ngeen di jëf qul wax leen yow yonente bi alayhi salaatu wassalaam atiyu allah topp leen borom bi tabaraka wa taala wa atiyu rasula te ngeen topp ndawam bii mu leen yónni alayhi salaatu wassalaam fa in tawallaw bu ngeen du mooyoo nag fa innama alayhi ma hummil gis nga yonente bi alayhi salaatu wassalaam li war ci moom mooy li ko borom bi chargé yeen ko ko ne ko mu jottali ko te jottali na ko jeex na wa aleykum waaye nag gàllu na ci seen loos yéen maa humiltum li nga xam ne moom lañ gàll ci seen loos ta mooy lim leen jottali ngeen fexe ci nekk ci ba dee moo tax mu ne woon ci bokk na ca seen ñaañ ña wala tamuutunna mu waxoon leen yéen jullit ñi bu leen faatu mukk illaa wa antum muslimun fekk yéen bu ngeen di faatu ngeen nekk ñoo xam ne da ngeen di fu wommatu borom bi tabaraka wa taala mu ne wa in tuti'uhu te yonent bii ne alayhi salaatu wasalaam bu ngeen ko toppee tëddu wow di ngeen gindeeku de waa ala rasuuli te gàlleewul ci kaw yi ndaw yàlla bii mooy wax na kon maa alayhi maa xummi la mu koy leeral nekkul ci loosam gàllu ma ko illaa ludul moom alayhi salaatu wassalaam al balaagu jottale al mubiinu leer gi waadallaahu borom bi dig na alladina amanu gaa yi nga xam ne ñoo gëm te dëggal minkum ci yéen ngoy ngëm yàlla yi wa amilu saalihaati day jëf-jëf yu rafet yi da baax borom bi lan leen dig fii ci kaw suuf la yastaxlifannakum dina leen def ngeen wutu tafsiru fil ardi ci suuf sii yéen a koy moom bu ngeen gëmee borom bi nangoo wommatu ci mbiram kamaa keem ni nga xam ne staxlafa la jëloon mu daal di wutu alladina ñoon la wutale woon alladina min qablihim ñi leen jiitu woon te nangu woon a wommatu ci digalu yàlla yi sore tereem te moo xam nag du soal faalewuñ ku leen mere ku weex ak ku ñuul dara ci li nga xam ne moom la borom bi wu wàcce ñooñu de ko mu ne comme na ma leen defaloon bañ ci jàppee téye bàyyi mooy ñoom malamaa defoon ñu daal di moomaat suuf si kon noonu laa leen di defal wala yu makkinanna lahum te tamit bokk na ci li ma leen dig waat naa ne dinaa leen jàppandal diinahum seen dundin wi nga xam ne moom laa leen tëral alladi bi nga xam ne irtada moom la gërëm moom borom bi lahum ñeel leen muy lislaam gi wala yubaddilannahum te dinaa waat naa ne dinaa leen soppil min ba'di xawfihim ginnaaw gi nga xam ne moom la way ngëm yàlla yooyu ragaloon nit ñi ragaloon nit ñi di leen fëkk ko duma saa su ne di dal seen kaw di leen teg ay am embargo ki pexe am nan dinaa ko soppi nekk loo xamante ne nii ak sécurité ak kóolute la ñuy am ya'buduna nii ban ñu may jaamoo laa yushrikuuna bi shay'an ta duñu ma bokkaaleeg dara waman kafara képp koo xam ne bi borom bi defee rii nag dangaa suul jëf weddi yàlla ginnaaw gi ba'da daalika ginnaaw loolee fa ulaayika gaa yoo yële humul na ñoo ñi génn topp mu ne waa qiimu solaata taxawal leen julli julli yi taxawal leen wa aatu wa aatu zaka te ngeen di joxe zakat képp koo xam ne nekk na farata ci yow wa atii'u rasuula te ngeen topp ndaw bii mu leen booleel alayhi salaatu wassalaam la la'allakum turhamun bu ngeen koy def ma leen di yërëm ñu leen di yërëm yéen yéen jaam yi laa tahsabanna mu ne bul yaakaar mukk yow yonente bi alayhi salatu wassalaam waaye laa banna bul yaakaar mukk bul njort mukk yow ngay way ngëm yàlla yi de alladina kafaru gaa yi nga xam ne ñoo wedd yàlla nekk ci kaw suuf ñu def lu leen neex di mooy boroom bi tabaraka wa taala seeni compte di gën a dox seeni dëkk di gën a dox PIB yi PNB yépp di gën dox